a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin al-mab'uuthi rahmatan lil aalamiin seyyidina muhammadul amiin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaati wa salaam. suñu jotaay bi ñu génn ba awnillahi wa minnatihi. ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa. di xajjatul kamaali wattamaam di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam. wa maa zilnaa wa naxnu bi Mina. fi yawmi naxr. wa rasuulullah. sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu nnaas ñu ngi woon Mina ba léegi ñu ngi ci ajj ci bis bi nga xam ne mooy bésub tabaski tabaski yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi di xutba nit ñi di xutba nit ñi gisoon nañu xadiisu mawlaana bnu abbaas inda al imaam al buxaari raxmatullahi alayhi wa qad rawaahu aydan shaykhuhu al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal raxmatullahi ala al jamii waaye gisoon nañu après lool xadiisu seydina abu bakra Nufay ibn al-Haarisi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa nga xam ne tuddoon nañ ko mu nekk xadis boo xam ne qad ittafaqa alayhi shaykhaan al imaam al Buxaari ak al imaamu Muslim ibnul xajjaaji raxmatullaahi alayhima ñoo ko bokk solo jeexaloon nañ xadiisu seydina ibnu abbaas ba nekkoon di gis xadiisu seydina abu bakra jeexaloon nañ ko waaye dafa fin bi lañu waxoon dinañ ci ñëwaat te bi ñu newee ci xadiisu seydina ah, ibnu abbaas dañ newoon côté boobu dinañ ci ñëw ci xadiis seydina abu bakra loolu moo doon discours yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañ la nag du benn bii rek benn riwaaye yii rek a ci am waxoon nañ la saxaaba yi nga xamante ne nii ñoo ko soloo comme ñu mel ni ñoom al-Hirmas ibn Ziyad Seydina Abdallah ibn Amr ibn al Seydina wa Mawlana ibn Umar ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne solo nañ ko ak ku mel ni Abdurrahman ibn Mu'aaz at-Taymi raxmatullaahi alayhi wa radiya anhu ah moom moo ñu ne woon jataa bi weesu liñ ne woon loolu tudduñu ko moom moo ne woon que ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf leena xutba mina borom bi subhaanahu wa ubbi seen nopp yi mooy def ne ñenn ci seen biir tànt ya lañ newoon fañ daloon di dégg wax ji comme ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal soloowe na ko noon al imaam annasaa'iyu raxmatullaahi alayhima waaye ku mel ne al imaam abu daawuda as-sijistaaniyu raxmatullaahi alayhi soloo na ko ci kitaabul manaasik baabu maa yudkaru al imaamu maa yadkuru al imaamu fi xutbatihi bi Mina fi mu def ne baabul kitaabul manaasik waxoon nañ ne al imaam Abu Daawud as-Sijistaaniyu moom deful kitaabul xajj kitaabul manaasik noonu la moom jëf yi muy aktu aj mu ne baabu bunt maa yadkuru al imaamu fi xutbatihi bi Mina chapitre bi mu def li nga xam ne moom la imaam bi di tudd fi xutbati ci xutbaam bi kañ bi Mina fi nga xam ne mooy Mina foofu al imaam Abu Daawud as-Sijistaaniyu raxmatullaahi alayhi mu daal fay solo li nga xam ne mooy xadiis bi eh, raxmatullaahi aley mu solo xadiis bi mu ne xaddatanaa nettali nañu musaddadun di musaddad ibn musarhad qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu abdul waaris mu ne suñu sëriñ di Abdul Waaris moo ñu nettali qa an Humayd al-A'raj mu jële ci Humayd al-A'raj an Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi mu jële ci Muhammad di doomi Ibrahim at-Taymi radiyallahu ta'ala anil jamii' an Abdirrahman ibn Mu'aaz at-Taymi annahu qaala mu jële ci abdirahman ibn muaaz at-taymi annahu qaala mu ne xatabanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa naxnu bi minan fa futixat asmaa'unaa xattaa kunnaa nasma'u maa yaquul wa naxnu fi manaazilinaa fa tafiqa yu'allimuhum manaasikahum xattaa balaga al-jimaar fa wadaca usbacayhi sabbaabatayni summa qaal di xasal xadf summa amara almuhaajiriina fa nazaluu fi muqaddami almasjidi wa amara alansaara fa nazaluu min waraa'i almasjidi summa nazala annaasu bacda daalika mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam wal xadiisu saxiix ah. mu ne yonent bi aleyhi salaam daf ñu xutbaal fi nga xam ne mooy Mina fekk wa nahnu bi Mina loolu nag waxul kañ la comme li boroom Awnul Ma'buud sharh sunani Abi Daawud daldi wax ne Mina la wax daldi koy joyal waaye yeneen xadiis yi ñoom daldi nañuy lii nga xam ne daf ko mutlaq joyal ko am nañ muqayyad bi ci yeneen xadiis yu ko tënk yoo xam ne leeral nañ foofu ba ne ne yawmu nahr la woon yeneeni xadiis yu wuteeg yi yuy wane ne kon xutba boobu lay wax waaw nee suñu boroom ubbil ñu suñu nopp yi ba ñu nekk ci tànt yi suñu dalwaay di ko dégg loolu mooy comme li mu wax moom boroom awnul mahbud rahmatullah alayhi mu ne loolu day wane ne ñépp nekkuñu woon fa yonent bi alayhi salaatu salaam doon doon doon doon xutba am na ñoo xam ne ci seen tànt yi lañu nekkoon mu ne loolu amaana mooy ñi nga xam ne ñooñu mooy ñi am ngànt waaw ñi nga xam ne mënuñoo teew fa nit ña ne mu ne te loolu wa huwa laa'iqu bi xaali saxaabati radiyallahu anhum te lool mooy li yell ci xaalu saxaaba yi radiyallahu anhum yonent bi alayhi salaam mos du xutba ñu nekk seen néeg yëpp te duñ génn di ko déglu mooy ñi amoon ngànt xattaa fa ñu nekk doon nañ dégg yonent bi alayhi salaam en tout cas en gros bi muy wax ne ginnaaw gi mu digal summa mu nee na mu leen di jàngal ni ñuy aje ak ba ñëw ci wàllu jimaar yi mu ne bi xasal bi xas bi mu jël loxo yi dugal ko ci biir nopp yi ah, mooy catu baaraam yi daal di koy dugal yi nga xam ne moom lañu assabaabatayni mooy assabaaxatayni mooy yi nga xam ne moom lañuy booy taaya moom nga yëngal baaraam boobu mu dugal cati ci nopp bi daal di wax li ñëwee ci wàllu jimaar yi ne bi xasal xad fi ci xeeru yi nga xam ne mooy yu sew yooyu nga xam ne moom lañuy sànnee jimaar nee nag ginnaaw gi mu digal muhaajiruna yi fa nazalu fii muqaddamil masjid waaw mu dugal muhaajiruna yi ñu ñu nekk ci kanamu jàkka ji mooy ñu dal foofu wa amaral saar ansaar kantaal ansaar yi fa nazalu min waraa'il masjid ci ginnaaw jàkka ji thumma nazala an-nas ba'da dhalik nit ñi daldi wàcc après lool kon lii pour wax ne mooy ne euh, liñ ne woon loolu euh, ñëw na ci xadiis que ne yonent bi aleyhi salaatu daf leen a wàcculoo ne muhaajiruuna yi yéen nekk leen ci fi nga xam ne mooy côté bi ndejoore foofu la leen wax ñu nekk Eh, moo tax al borom ibn al imaam ibn al qayyim mu ne wa anzala al muhaajiriina wal ansaara manaazilahum waaw wa amara an-naasa après ba ni discours bi mu ne wa anzala boobu al muhaajiriina an yamiinil qibla wal ansaar an yasaariha wannaasu wannaasa xawlahum waaw wa fataha allahu lahu asmaa annaasi xatta mina fi manaazilihim yonent bi alayhi salaam wàcce ñi nga xam ne ñooy na ci ndejooru xibla bi ah ansaar yi nag mu wàcce leen ci càmmoñam càmmoñu xibla bi nit ñi nag wër leen wan naasu xawlahum buur yàlla ubbi nopp ñi nga xam ne ñoom manuñu woona ah ñi waa naa yi nekk ci seen kër ya ba ñu dégg li nga xamante ne moom la doon te loolu riwaayu imaam an-Nasaa'i bi moo indi loolu te bii riwaay yi dañu ne wa amara al muhajirin an yanzilu fi muqaddami al masjid wa amara al ansaar an yanzilu fi muaxir al masjidi loolu moo ñëw ci xadiis yooyu léegi nag buñ ñëwaatee ci suñu xadiis yiñ ne woon ñëwaatee ci suñu xadiis bi ñu ne woon mooy xadiisu sayyidina na bakra radiyallahu taala anhu wa arda alimaamul buxaari indi ko ci kitaabul xaj baabul xutbati ayyaama mina baabu buntu alxutba xutba ayyaama mina bés yi nga xam ne mooy bésu mina mu ne moom xaddatanaa mu ne nettali nañu lii gisoon nañ ko dañuy tudd kii bi rekk ngir dem Abdullahi ibn Muhammad mu ne suñu sëriñ di Abdullah ibnu Muhammadin moo ñu nettali moom al imaamu al Buxaari raxmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa mu ne nettali nañu Abu Aamir di Abu Aamir qaala mu ne haddasanaa mu ne nettali nañu Qurra mu ne Qurra moo ñu nettali an Muhammad ibn Sirin ñii ñëpp waxoon nañ ñooy ñan ñoom Qurra ji yoog ñii ñëpp waxoon nañ ci jataa bii weesu ko ci nekk nan la tudd exactement Qurra ibn Xaalid ak yooyu yooyu yëpp waxoon nañu moo tax duñ ci nekk di di di waxaat waan Muhammad ibn Sirin al Anasi waxoon nañ ko mooy al imaam Muhammad ibn Sirin qaala mu ne axbarani mu ne xabaare dama Abdurrahman ibn Abi Bakra doomu Abi Bakra an Abi afdalu fi nafsi min Abdurrahman ak koo xam ne man de moo ma gënal ci man ki nga xam ne mooy Abu Abu Bakra moo ma gënal boog Abdurrahman di doomu Abu Bakr muy Humayd ibn Abdurrahman waxoon nañ la doo Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf déedéet Humayd Humayd ibn Abdurrahman hmm, léegi mu ne xatabana mu jële moom ci an Abi Bakra mu ne Abu Bakra ne xatabana an-nabiyyu yonent bi alayhi salaam xutbal nañu yawma an-nahri bésu dañuy loj jëleen yi qaala mu ne atadruuna ayyu yawmin haadaa est ce xam ngeen bés bi mooy ban bés qul naa allahu wa rasuluhu a'lam buur yàlla ak ndawam dañoo gën a xam ñooy ñi xam fa sakata mu noppi xatta ba ni nga xam ne danan naa la ñu yaakaar annahu kaane moom sa yusammihi dina ko tudde bi xayrin la wuuteeg ismihi turam xaala mu ne alaysa yawman nahri xanaa lii du bés bi nga xam ne la ñuy loje géléem yi qul naa ñu ne ko balaa kay qaala ayyu shahrin haadaa lii ana bii ñu ko allahu buur yàlla wa rasuluhu ak ndawam sallallahu alayhi wasallam alam ñooy ci xam fasakata nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam dellu noppiwaat xattaa ba ni nga xam ne danan lañu yaakaar ne am na moom nu alayhi salaatu wasalaam sa yusammiihi dina ko tudde bi gayri ismihi lu wuteeg turam muy weer wi fa qaala moom mu ne sallallahu alayhi wasallam alaysa dul xijja ay moom xanaa du dul xijja qul ñu ne ko balaa ah kay lii de mooy dul xijja yow yonent bi sallallahu alayhi wa lii est ce que du dul xijja dañuy wax dul xijja dañuy wax dul xajja waxoon nañ la lool ah comme dul qa'da ak dul qa'da ah mu ne ayu baladin mu ne ayu xaala biñ waxee mu ne ayu baladin hada lii mooy ban dëkk ñu ne ko ñu ne allahu wa rasuluhu alam buur yàlla ndawam bi na ñooy ñu xam fasaka damu noppi hatta ba ni nga xam ne danan naa lañu yaakaar ne annahu ko moom sa yusammihi dina ko tudde bi ghayri ismihi lu wuteeg turam qaala mu ne alaysa bil baldatil haram lii xanaa du dëkk bi nga xamante ne moom la buur yàlla wormaal xul naa ñu ne ko balaa qaala mu ne nag voilà fa inna dimaakum yëg leen seen deret yi wa amwaalakum ak seen alal yi aleykum xaraam na ci de ka xurmati yawmikum haada comme ni nga xam ne lu raw lu ramel ni seen bés bii ni nga xam ne noonu la ko buur yàlla woon ma lee fii shahrikum fii shahrikum hada ci seen weer wii nga xam ne moom it buur yàlla wormal la te ngeen xam ko yéen wu fii baladikum ci seen dëkk bii muy makkatal mukarrama ngeen xam ne ni ko buur yàlla wormalee te ngeen xam ko yéen it ilaa xaw na rabbakum ba bés bi ngeen di daje mooy loolu war ma boobu day continuer ba bés bi nga xam ne ci lay dajeeg seen borom mu ne alaa hal ballart alaa waawee alaa ngeen ma yëgal leen hal ndax ballartu jottali na xaalu ñu ne ko naam ah kay jottali nga qaala allahumma shahad buur yàlla yàlla na nga see seedeel lii fal yuballigh shaahidu na jottali alga ashaahidu ki fekke sama wax alghaib ki nga xam ne moo ko fekkewul mooy ki teewul ah? ah ndax kat fa rubba muballighin amaana kat nit koo xam ne day jottali non kuy xam ne dañ koo jottali rubba amaana muballighin koo xam ne dañ koo jottali awaa moo gën a mën a takk moo gën a xam maanaa ya nekk ca wax ja min saami'in ca ka ko dégg direct fala tarji'u ngal la bu leen dellu ba'di sama gannaaw kuffaara nekk ay yéeféer yadribu di dóor ba'dukum lenn ci yéen rataaba ba'din doq ñeneen ñi ci des ah léegi nag fii passage bii lañu waroon a gisaat hein te liñ gis ni moo nekk xadiis bi ci al imaamul teg muy bu mawlaanam no kii ibnu Umar loolu la ah. ndax après xadiis bi mu ci teg mooy xadiisu Mawlaana Ibnu Umar waaw lii la rek mooy presque lii la waaw léegi côté bii muy allah yonent bi alei saatu kon bi mu waxee ne alaa ballaxtu ñu ne ko waaw mu ne allahumma shahid fal yuballigh ash-shahidu al-ghaib waaw gisoon nañ ci xadiisu seydina wa mawlaana ibnu euh, abbaas fal yuballighu shaahid fal yuballighu al-ghaa'ib loolu yi gisoon nañ ko gisoon nañu même xadiisu seydina abu bakra bii hein xadiisu seydina abu bakra bii bi nga xamante ne noonu la ko euh, al imaamu muslim soloona ko waaye kii ku mel ni al imaam jarir ibnu abdillah jarir ibn abdillah albajaliyu albajaliyu waxoon nañ la ba ñuy doon gis tarjama waxoon nañ la ak bi ñuy wax ne bi leen yonent bi alayhi salaam doon yónni yaman ke moom jarir mii fekke war na xajjatul wadaa ah contrairement ak Seydina Muaz ibn Jabal nga xam ne bañ ko yónnee moom mu jóge Medina dem yaman bés boobu la mujjee gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf waaw comme ni mu ko doon gisee Medina keroog la mujj alors que Seydina moom gisaat na ko waaw gisaat na ko te waxoon nañ la ne euh, moom mooy bi mu ne ma bi alayhi salaatu salaam dane ma bi muy waaj a commencé xutba bi dane ma istamsit an-nas dane ma yow Jarir noppil loolu nit ñi après thumma qaala la tarji'u ba'di kuffaaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd nee na mu wax ma ma noppiloo leen bi ma leen noppiloo leen mu ne leen nag laa tarji'u bu leen mujj de ba'di sama gannaaw ku faara nekk ay yéeféer yoo xam ne yadribu day dóor ba'dukum leen ci yéen riqaaba ba'd waaw ci riwaaya beneen bu bi nga xam ne moom li kiy indi imaam muslim jële ko ci seydina abu bakra waxoon nañ la xadiis bi muttafaqun alayhi la foofu waxul fal yuballighi shaahidul ghaa'ib fa rubba muballighin aw aamin saami' foofu dane ah, riwaaye boobu dane alaa li yuballighu shaahid alaa waawee alaa yëg ngeen ma yëgal leen lu yuballighu na jottali ashaahidu gu fekke alxaayiba ki nga xam ne moo fi newul moo absente fala alla ba'da man yuballighuha amaana kenn koo xam ne dañ koy jottali sama wax yakuunu mu nekk aw aaki gina mën a takk gina mën a xam maanaaya lahu ñeel ko min ba'di man sami'ahu ci lenn ci ñenn ñoo xam min ba'di man sami'ahu ci ñenn ñi nga xam ne ñoo dégg wax ji direct léegi nag fii nag mooy wax ji nag mooy gis nga hal ballaxtu gi kii fal yu balligh shaahidu al ghaib loolu mooy mooy wane ne euh, gis nga xam-xamu diine du discours bi kese de du discours bii kese ah mooy xam-xamu diine dafa ràññeeku ci jullit bu ne jullit bu ne boo amee loo xam ci diine nga xam ne mooy ñeneen ñi xam ko farata la ci ñoom te gis nga ne xamuñu ko yow farata la ci ñoom nga jottali leen ko waaw farata ci ñoom yi nga jottali leen ko waaw mooy mbir mi nekkul ay bon même xam nga. boo gisee boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di di di wute ci di masalaam est-ce que jottali diine loolu mooy jàngale farata la ci fardu ayn la wala fardu kifaaya loolu waxuñu nii ah parce que bu dee ne dafa nekk loo xamante ne nii eh, am nañu ko mën a taxawe loolu c'est pas fardu ayn du du farataay jëmm joo xam ne dañ naan képp koo xam ne man nga koo def yow farata la nga def ko déedéet mooy bu dee am na koo xam ne man na ko te ku te mu doy bu dee ne ki kenn ki ko man moom buy def mbir mi du doy ndax du du matale ñépp bu boobaa te il faut ñaari nit te yow yaay ñaareel ba bu boobaa far fardu aynin la farataay jëmm la ci yow waaw farataay jëmm la ci yow nga daldi jottali loolu yow nga bokk ci ñi nga xam ne ñooy jottali parce que boo ko deful mbir mi mooy mbir mi nax am ñoo xam ne kon dinañ dund ba faatu dinañu dund duñ xam ni ñuy jaamu yàlla yow nga newoon fa manoon leen a xamal kooku bu deewee ba yow mal xiyam yow du la kalaame ci sa kanamu borom waaw <laughs> bañ laa dina la kalaame ne waaw dina la kalaame ci sa kanamu borom kon nag mooy fardu ci kaw fardu eh, fardu kifaaya la maadaama am na ku koy def walla ñu koy def tamu tamu matale ñi nga xam ne ñoom la war a mat waaye bu dee ne lool doyul ña ko man day nekk fardu aynin ci ñoom farataay jëmm waaw day nekk farataay jëmm jëmm ñoom ñu taxawee affaire boobu waaw sinon bu ñu ko deful diine jee yàqu dafa bokk ci mbir mi hifdu diin ci maqaasidu sharia yi ñu la doon wax waaw maqaasidu sharia yi ñu la doon wax yooyu noonu dafa nekk loo xam ne moom lu ràññeeku la waaw lu ràññeekoo ràññeeku kon nag affaire baa ngoog de waaw moo tax li yonent bi alayhi salaam doon wax waxoon nañ ko ci jotaay bii weesu ballighu anni walaw aaya waaw jottali leen ma walaw aaya même bu reb aaya la na ko def mooy <laughs> loolu <laughs> moo tax mu nekk ab lii boo xam ne euh, ab charge boo xam ne ab yenn boo xam ne dafa nekk ci loosu képp koo xam ne am na lu buur yàlla xamal loo xam ne ñàkkul nit ñi xam ko nga xam ko te ñàkk seenu ñàkk koo xam mën na leen a alak yow loolu moom amoo droit man manumaa ko ma gis dëkk bi fii kenn manu fee jàpp waaw en tout cas ma gis exemple la waxuma ne loolu nit ñi manuñoo jàpp waxuma la loolu dama ne exemple ma nekk foo xam ne xam naa ne kër gi ma nekk kenn mënu fee jàpp waaw gaa yi ñii bu ñuy jàpp fii lañuy tooyal ba fii mooy seen loxo yi du àgg du yem ci conc yi dara nga gis tànk yi te yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon na waylun lil aqaabi minan naar waaw waylun toskare waylun xur mbugal ci ndëggu tànk yi ci safara mooy ñi nga xam ne dañ doon fekk dafa gisoon am ci saxaaba yi ñoo xam ne dañoo jàppoon ba pare mu gis ni seen dëggu tànk yi tooyut Allahu akbar waaw seen ndëggu tànk yi tooyut waaw te nag <laughs> mu wax leen lool ngir prévenir leen ni yéen lii di jàppe baaxul man manumaa toog nag manumaa toog manumaa toog gis loolu noppi ji ñu naan nit day maandu déedéet loolu du maandute maandute mooy bu boobaa nga xamal nit ñi ci ay tedd ci ay teggil ud'u ila sabili rabbika bil hikmati waaw wooteel jëme ci sa yoonu borom bil hikmati waaw mooy du dangay ñëw di eh, dëgg daa am nuñ koy waxe doo ñëw naan xamu ngeen tus mag yu tool ni yéen da ngeen juddoo ba léegi amul kenn ku ci mën a ku ci ku ci mën a jàpp ay waay lii war ruslu lii war ruslu yéen de yéen yéen yéen yéen yéen yéen yéen ci piri déedéet lool boo ko waxee nit kay saa ba pare nag après nga mujj ci ginnaaw naan gars yi bëggu ñoo dégg-dégg nii nañ melan ah. ah non yi dañoo rëy fii mu ne boo leen di wax sax boo leen di wax mbiru mbiru mbiru xamuñu nga leen di wax ñuy ñuy ñuy ñuy kii quoi mais yow la yow la parce que ni ko waxe kenn du ko waxe noonu ah boo ñëwee bëgg a jàpp gaa yi kay ne moom ay ay ay ay xawma lan lañu bu boobaa gaa yi ah nit nag boo ko naree wan yenn yi mu wan ne nag loolu duma ko d'accord alors que problème bi yëpp ci yow la waaye nag nit ki buy jottali damay jottali la nekk dëgg de waaw moo tax mu ne <laughs> bim ne ballighu anni walaw an bani israila wala haraj wa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar waaw faut que <laughs> jottali leen ma même bu dee benn aaya la waaw xadd wa xaddisu an bani israila wala xaraj te ngeen nettali ci waa banu israil wala xaraj mooy amul problème loolu nag tekkiwul ne man naay wax lu ma neex déedéet wala di nettali ñoom yi ñuy wax israiliyaat yi waaw mooy il faut mu nekk loo xam ne day lii loolu moo taxoon mu doon tere bu leen leen dëggal bu leen leen bu leen leen weddi parce que man ngeen di weddi loo xam ne lu ñoom yu ñuy wax yoo xam ne lu ab yonent lu yonent lu sax la mais comme que ñoom seen mbir yi dara fiable ci hein mooy bala ngay wax mooy il faut tamit yow li ngay wax mu tegu fenn ah. te képp nag koo xam ne nee na ngay jottali yonent bi alayhi salaam naan bon dama koy créer yonent bi aleyhi salaatu salaam dane man man man man man kadaba alayya man nag akzibu lahu damay dane ku ma ku ku ku ku ma waxal lu dul dëgg waral ma sama kaw man nag damay damay damay wax lu dul dëgg ngir moom mooy kooku xamul dara waaw kooku mooy vraiment vraiment vraiment vraiment kooku kooku doy na waar waaw loolu doy na waar lool <laughs> mooy jottalil waaye nag na nga xam li ngay jottali man kadaba alayya ku ma waxal lu dul dëgg moo tax ci riwaaya am na riwaaya bu bu eh, eh, xadiis bu al imaamul indi ca ca ca kitaabul ilmeeg yooyu ku ma ku ma waxal lu dul dëgg rek fal yali jinnaar bi yóbboo mu dem dëgg dem duggi safara ci saasi waaw waaw kon nag mu ngi noonu mu ñuy jottali it na nekk li ñuy jottali ñu teg ko ci na lii nii nag yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko doon def waaw gis nga moom moo jottalil boppam moom moo taxaw li wane nan lañuy julli mu ne xudu anni mu ne euh, sallu kama ra'aytumuni usalli dafa julli ne saxaaba yi jullee leen comme ni ngeen ma gisee man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma koy jullee ak yi ñu nekk gis nañ mu ne xudu anni wala li yaxudu anni manaasikahum manaasikahum manaasikakum wala li yaxudu anni manaasikahum damay def li ngir ngeen jël wala jël leen laa mu am jël leen ci man ni nga xam ne noonu laay aje waaw mooy ne jàpp moo ñëw wane ni ñuy jàpp Seydina Usmaan wane jàngal ñu ko ne yonent bi aleyhi salaatu salaam nii la jàpp Seydina Ali jàngal ñu ko ñoom ar ar ar ar Rubayya bint Muawiz jàngal ñu ko ñoom ñépp décrire ñu yonent bi aleyhi naka la doon jàpp te lool bu leen ko jàngalul woon wat leen ko nan lañ koy xamee ba xam ne nii la koy defe mooy moom jombalul woon boppam di wan nit ñi ni nga xam ne noonu lañuy ñuy defee jaamu yàlla yi moom ci boppam moo ko doon def te wallaahi manoon na délégué ah manoon na délégué mais moom moo ko doon defal boppam waaw bu julli néew jotoon moo doon jóg demal ko boppam julli ko bu dee ne jamono bu après jamono jam doon laaj ay est-ce que dafa am borog déet mais bu leeree ne loolu amu ko ak même mujj gi dana woon léegi ku am borog yëpp maa ngi koy kiiwal moom muy ji moom muy jullee nit ñi yooyu yëpp di julli di gis nit ñi di gis ne nii lañ koy defe waaw muy aj gis nga ni ñu def aj gi dafa ñëw commencé tawaaf ni ñu koy defe lu nekk mu wan leen ñëw di dem safaan jàng inna safa wal marwata min sha'airillah yéeg ne abda'u bima bada allahu bi ci beneen riwaaya bi ibda'u <coughs> bima bada allahu bi damay tàmbalee fi buur yàlla tàmbalee yéeg ci kaw safaa def falam fay def wane nan lañ koy defee jaamu yàlla yépp moo tax nit ki bu koy def daco dafee war a teew teewlu comme si dafa gisoon yonent bi alayhi salaam di def moom muy copier ni muy def waaw mooy yii yépp yonent bi alayhi salaam ma ko doon def nit nag mënoo ne yow jàngalekat nga wala sëriñ nga te kenn masu laa gis nga xamal nit ñi les minimums de leur religion loolu c'est honteux waaw loolu c'est honteux waaw mooy koo xam ne le minimum manulaa jàngal jàpp masula koo jàngal xamoo ci dara d'ailleurs wax naa la ñun wolof sax ku ko laaju sëriñ ñu ne waa ji daa bëgg a gagloo sëñ bi ku laaj sëñ bi même ah man de ñépp toog nga ne ko ah waa sëñ bi man de ah, sama liggéey bee ma nekk de daa am loo xamante ne nii sama liggéey bee de ah da di njaay moo xam ne damaa gis ne kii woon na moo taxoon ma dugg ci def naa nag li gënoon nag mooy laatama ciy dugg ma laajoon ma laajte woon ba xam ndax dagan nam loolu benn laaj la nga moom mu xam liggéey ba te ñëw na sa place ba fekk la bu kiiwee it amoon naa yeneen laaj yoo xam ne ci wàllu azaka ndax comme que mbir mi loolu boo ko defee mii nit ñi buñ la mënoon a ñenn ñi moom dañaa dem ñu ne eh, sëñ bi daa kii daa dafa xat loolu xaaral ba ba ba ba beneen bés nga ñëw nga wax kañ après ngeen mën a gise fii nii sëñ bi talul lii tey ak yooyu lool boo mayul ñoon ñoo ñi ci tane ñeneen ñi dañ lay xeelu xeelu yoo xam ne ñenn ñi moom buñ la mënoon a dóor ci saase dinañ la ko def waaw ñenn ñi ne sawaay sawaay daa bëgg gagloo sëñ bi yonent bi alayhi salaam de moom lañ doon laaj waaw ñoom Fatima bint Abi Hubaysh jaa'at Fatimatu bint Abi Hubaysh ila rasulillah sallallahu alayhi wa fa mu laaj ko <laughs> inni imra'atun ustahaadu fala atahur afa adahu salaa yonent bi alayhi salaam jigéen ñi am problème ci seeni règle seeni mbërëg moom lañ doon ñëw ci moom laaj ko ko <laughs> te déggoo ci kenn ñu eh, eh, déedéet Sayyidatu Aisha waxul eh, déedéet euh, yonent mi alayhi salaam dafa seet dafa dafa jàpp nii xaaral ba beneen yoon déedéet mosoo gis loolu Sayyidina Anas nee ñun yàkkamti woon nañ comme que mooy laaj yu bari yi leen alxuraan doon tere mais waxu leen loo xam ne c'est ci yéen wala lu ngeen war a xam bu leen ko laaj déedéet mooy laaj yenn laaj yi nga xam ne daanaka dese naa am solo waaw. mu ne yàkkamti woon nañ ab aaraab yi ab kaw kaw jóge ne ñëw laaj yonent bi alayhi salaam waaw moo tax ñu kontaanoon ci ñoom dimaam ñii waaw allahu arsalak waaw est-ce que buur yàlla moo la yónni ba mu ñëwee laaj ay na muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko mu ngi nii mu ne ma ne ibn abdil muttalib lay wax mu ne wuyu naa la kon moom lañ doon ñëw di ko laaj question yi Seydina Omar ba mu amee problème ci wàllu kalaala yonent bi aleyhi salaatu salaam la ko laaj te gisoo fenn foo xam dañ naan noobul laaj déedéet moo tax wootewu ne sëriñ nga wala ñu naan la sëriñ loolu walla boroom xam-xam gàndum responsabilité la waaw waxoon naa leen nag ñun sénégalais bu ñu exigeant woon ci suñu diine léegi sëriñ su bari démissionné noo léegi sëriñ su bari démissionné loolu maa la ko wax bu doon sëriñ si nii ñu doon laaje yonent bi alayhi salaam lañ leen di laaje masala yi léegi ñu bari dëkk fatu kenn dootu leen gis ci tànt lii maa la ko wax waaw <laughs> déggoo li kii doon wax Yahya ibn Sa'id imaam Muslim hmm. bunul Hajjaaj rahmatullah alayhi mu ngi koy indi ci muqaddimaam bi yaa aba muhammad innahu qabixun ala mislika azimun an tusala an cheyin min amri hada diini fala yujadu fala yujadu indaka minhu ilm wala farajun aw ilmun wala maxraj fa qaala lahu al-Qaasim wa amma dhaak qaala li annaka ibnu imaamay al-hudaa ibnu abi bakr wa umar qaala yaquulu lahu al-Qaasim aqbahu min dhaalika 'inda man 'aqala 'an Illaahi an aquula bighayri 'ilmin aw aakhudha 'an ghayri thiqa qaala fasakata famaa ajaaba <laughs> eh, Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id rahmatullahi alayhi Euh, Yahya ibn Sa'id bii nag Yahya ibn Sa'id bii bokkul ak Yahya ibn Sa'id al-Qattan waaw bokkul ak Yahya ibn Sa'id al-Qattan mooy Yahya ibn Sa'id bi nga xam ne mooy ñoom sëriñu al imaam Malik rahmatullah alayhi parce que euh, Yahya ibn Sa'id bële parce que an-Nadr euh, kii al imaam Muslim dane haddathani Abu Bakr ibn Nadr ibn Abi Nadr qaala xaddatana abu nadri haashim ibn alqaasimi qaala xaddatana aqiil abu aqiil saaxibu buhayya qaala kuntu jaalisan inda alqaasimi waaw kon yaxya ibn saciid mu ne mu ne alqaasim yaa aba muhammad yow abu muhammad wallaahi innahu la qabiixun waay waay lu lu bon la te ñaaw ku mel ni yow te nekk lu rëy ñu lay laaj ci mbiru diine ji dara trouvé wuñ ci yow xam-xam trouvé wuñ ci yow ab issue joxoo nit ñi xam-xam amul loo leen ci ubbee alqaasim ne ko ah waa lu waral loolu mu ne ko parce que yow ngay doomu ñaaru imaamu euh, njub yi yow ngay doomu Seydina Siddiq ak Seydina Omar alqaasim ne ko ma ne <laughs> li gën a yées loolu nag moo ñu laaj ma xaw ma loolu garaawut ci diine ñi loolu garaawut loolu li gën a yéesu lool ci ki xam ne dafa am xel mooy may wax ci yàlla loo xam ne awma ci benn xam-xam wala may jële xam-xam ci koo xam ne di toxale wax ci koo xam ne du fiqa wóoru mooy gis nga sëriñ si bu ñu leen tegoon nii ñi ci sincère yëpp ndax boroom xam-xam waxuñ ne lépp la mooy comme yàlla xaasim mi wax lay def waaw danaan man de xaw ma waaw man xaw ma bu xamul danaan xaw ma mais comme que ndax nit ñi bu yàggee dinañ xam ne sawaay xam naa am déet te yenn yenn laaj yi nag buñ la ko laajee en tant que ku ne yow ab sëriñ walla boroom xam-xam nga manoo ko tontu loolu moom dañuy xam ne yow amoo àllu waaw parce que am na yoo xam ne moom dafa flagrant bu nee ne nit dafa ñëw ne la dama doon jàpp dama doon jàpp hein euh, bon ma fàttee euh, raxas samay samay loxo ba dem ba julli ba ñëw loolu est julli jooju damaa war a jàppaat julli walla déet yow nga naan ah loolu nag wóoruma loolu moom dañuy xam ne noo kii moom wax dëgg yàlla moom kii jàng kii amul àlluwa loolu wute nag wute nag yenn masala yu sew yi même ci biir njàpp comme boo ñëwoon ne ma mais bu ñuy jàpp loxo dañ koy xàll wala déet loolu boroom xam-xam bi man naa mën naa bañ a xam lool mën na ne ah noo loolu na xaw ma en tout cas daal xam naa ne dinañu raxas loxo yi mais kanta bu ñu koy raxas dañu koy xàll loolu nag moom allahu a'lam quoi xaw ma xanaa ma gëstu ji waat wala nga laaj keneen ku ma gën a xam loolu mën naa dal boroom xam-xam te loolu moo daloon imaam Maalik rahmatullah alayhi ak Abdallah ibn Wahb bi bi xam naan man dama dégg imaam Maalik tout le temps mu naan duñu la duñu xàll baaraan yi du ñu xàll baaraam yi bu ñuy jàpp nee na ma wan ko ci xadiis mu ne lii de maa koy dóor a gis nee na après ma dégg ko muy wax ne mbir sii dañ koy xàll kay mooy loolu man na dal mais li ñu wax léegi dafa flagrant man dama doon ma ne dama doon julli laaj ab nit dama doon julli kat koo xam ne boroom xam-xam la dama doon julli hein fàtte benn ràkka mu nekkoon ñeent ñeenti ràkka la waroon doon ma julli ñett daal di toog fekk tisbaar la woon ma toog ba timis sama xel door cee dem est-ce que bu ma jógee rek ñëw nii rek euh, bon di julli jooj nu ma koy def mu ne ah lool nag xaw ma kooku moom dañuy xam ne kii moom wax dëgg yàlla nag moom kii moom seet leen leneen waaye xam-xam moom amu ko moom <laughs> bu leen bu leen ko ko tuddee mooy dafa am yoo xam ne dafa leer am na yoo xam ne dañuy xam ne diw mii xamut waaw diw mii xamul mooy kiy jottali fal yuballigh ash-shaahidu minkum minkumul ghaa'ib kiy jottali dafa war a nekk koo xamante ne nii li muy jottali en tout cas takk na ko moo tax mu ne awaan fa rubba muballighin ah amaana ki nga xam ne moom lañ jottali mu nekk koo xam ne moo gën a takk ki nga xam ne mooy ki dégg mais l'essentiel mooy ki dégg moom na toxal lu li nga xam ne moom la moom la dégg waaw mais waxoon nañ la bu dee koo xam ne moom bu déggee astu moom moom kumbalay bind après buy nettali ne daba kooku du baax moo tax Seydina Omar radiyallahu doon wax naan discours am bu mu defoon ku ku ku takk sama wax takk ko bu ma jottali discours bii may def xutba bii may def ku ko manula takk bul bul ñëw naan Omar nee mooy yow manoo jàpp ba pare li ma nettali loolu moom bu ko def kon nag affaire bi loolu la kon mu ne fa rubba muballighin aw amin saami' amaana koo xam ne dañ koo jottali moo gën a mën a takk loolu moo tax ku mel al imaam euh, euh, euh, al muhallab ibn abi sufra mu ne ah, mu ne moo tax kon ku mel ni al imaam Muhallab mu ne fii xadiis bii nii yonent bi aleyhi salaatu dañ ciy jànge ne kon am na ñoo xam ne dinañ ñëw ci mujjanteelu jamono am ci dégg lenn ci xam-xam loo xam ne ñi ko jiitu woon amuñu ko dégguñu woon amuñu woon déggin boobu waaw mooy ne loolu parce que ngëneelu yàlla la al fahmu mooy waxuñu ne moo mooy bu ñuy euh, euh, kanta lii lii nag lu jara préciser la tekkiwul ne ñu mujj ñi ñoo ëpp xam-xam ñu njëkk ñi loolu wax ju loolu wax ju dëng ngo wax joo xam ne dara du ci dëgg ñi njëkk ñi ñoo ëppoon xam-xam fopp ñi nga xam ne ñoo ñëw ci seen ginnaaw loolu il faut que ça soit très très clair jamonoy saxaaba yi ñoo ëppoon xam-xam fopp ñi ñëw ci seen ginnaaw loolu mooy dans l'ensemble al qurunu salaata muy trois siècles premier siècle yi ñoo ëpp xam-xam ñi ñëw seen ginnaaw dans l'ensemble waaye dina am ci ay bennat yoo xam ne yu buur yàlla di di génne ci ci jamono yi après ñoo xam ne di nga gis koo xam ne dina am dégg-déggin ci yenn masala yoo xam ne ñu ko jiitu woon buur yàlla wanu leen lool loolu la mais tekkiwul ne dañuy naan waa ji yooyu ñu mujj ñu ñu ëpp xam-xam ñu njëkk ñi loolu du dëgg wax jooju waxu buhtaan la mooy mbir mbiru dëgg ah. waaw gars yi jàpp naan boo xam nga temps yooyu gars yi bon léegi la xam-xam bi développe xam-xam bi mu ngi développé ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mii ndeyu xam-xam ñi nga xam ne nag ñoo njëkk tànk ci ñoom. ñoom la njëkk a nàndal yow nga mujjee ñëw ne yaa ko ëppale xam-xam waxoo dëgg waaw loolu waxoo dëgg mooy ne ñoom ñoo ko xam-xam moo tax Mawlana Ibn Mas'ud naan képp koo xam ne day day day eh, man kaana mustannan képp koo xam ne day am ku muy topp di ko suivre na topp ci ñi nga xam ne ñoo na na xool ñi nga xam ne ñoo fi newoon ñoo ñoo atqa naas ñoo gën a ragal yàlla ñoo gën a sell xol te ñooñu ñooy saxaabaa yonent mi alayhi salaam waaw képp kuy kuy topp na nga topp koo xam ne génn na àddina ba pare parce que kii dund fekk mu ngi dund erreur weesawul ci moom mu ne kon topp leen saxaabaa yonent bi aleyhi salaatu salaam te Mawlaana Ibn Mas'ud da ko doon wax de te moom ci jamonoy xilaafatu Seydina Usmaan la génn àddina <laughs> radiyallahu anil jamii hein ñooñu ñoo aalamu naas ñoo ëppoon xam ñoo ëpp xam-xam ci xeet mooy dans la globalité waaw dans la globalité ñoo ëppoon xam-xam ci xeet yi mais tekkiwul ne saxaaba boo jël bu nekk keneen koo jël ko dul saxaaba kooku ko ko xam-xam ci lii mooy loolu fadlullahi la ngëneelam la mais nag ngëneel yàlla defal kenn ngëneel tekkiwul ne yaa gën loolu nag la ñu bari di juume dañuy gis wala yu sàngam buur yàlla defal ko ay ngëneel yoo xam ne ñoom loolu da leen di éblouir ba jàpp ne loolu daa tax ne moo gën ñi ci des alors que boo moywul àggul sax ci wewu waa jële waaw xam nga lu mel noonu la sëñ bi sëñ bu mag bi di wax ci masaalikul jinaan bi muy wax radiyallahu anhu naan am na ñoo xamante ne nii wala yu yoo xam ne bu ñu toogee fii lu xew feneen dara lañ ci dul yëg am na koo xam ne moom mën naa nekk fii di sauver kenn feneen te kooku kooku lam yastakmil matalagul al istiqaama alors que koo xam ne moom mooy matalul congooral ne teg taxaw ci yoon wi temb ci kanamu boroomu amagut loolu te am na ku ko am moom manula def li kële di def léegi ñi xamul dañuy ñëw taxaw na kii comme que moo def fi ay ay ay ay ay xar baax kon moo war a gën ñépp alors que mbir mi du ñu bari looloo leen nax waaw ñoom moom li ñuy li ñuy góndee nit ñi mooy mooy diwa fi def lii ay wan a keneen def ni moom déedéet affaire bi loolu sëñ bi ne mbir mi nag du loolu nag waaw mbir mi nag du loolu <laughs> waaw am na ñoo xamante ni nii yukallimul ashjaara ak ahjaar yi ak xeereeg yooyu tamoo moom matul sa àggut sax fu al istiqaama ak àggu fa <laughs> waaw <laughs> moo tax affaire yi xam nga lan xam nga lan moo yéeme ci nit kaay ma wax la nag li nga xam ne ku mel noonu na la kooku yéem ku dut kii moom bu mu la yéem ak lu man di def même bu doon naaw ci jaww ji sax di dégg ku waa États-Unis di wax mu nekk biir biir jolof di leen dégg ay noppi boppam wala bu tegee tànkam àgg loolu lépp bu la ci dara yéem kuñ la ko nettalil bu la ci dara yéem na la kii rek yéem mooy koo xam ne de mënuñu koo jam ci sunna waaw nit koo xam ne dundam buñ ko tegee bu ñu ko tegee daanaka xarakaatam yëngoom ak lépp fu ñu teg sunna la waaw xattaa bu toogee di naan sax nga gis ko muy naan boo ko laajee mais lu tax nga naan nii mu nga fekk loolu lool la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon def kookoo jarañee man moom kooku ma yéem man kooku moom laa laa kooku moom vraiment kooku nag moo ma yéem waa jooju nag kooku nag moom même bu dee nee buggoon génn fii fàqastalu sax daanu ñépp di ko ree mais lële man kooku kooku ma yéem de paa ci naaw jaar na la de wala ci taxaw ne hoo ñi nekk Australie di ko dégg te mu nekk biir Dakar de déedéet man kooku moom yéemu ma waaw kooku moom yéemu ma nga nekk ci kaw air bi di naaw ñépp gis la ngay yéeg ci kaw ba dem ci asamaan si wàccaat man loolu yéemu ma li ma yéem daal mooy sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa bii mu fi ba ana mooy ki nga xam ne moom fi mu tegoon tànkam la teg tànkam malgré nattu mbir yi ko ci mën a fekk yépp ak ni jamono yépp mel yépp nga gis ko mu mel noonu man waa jooju nag moo ma yéem la waaw te kooku nag moom la nit ñi naan dof waa ji dafa dof moom ci beneen monde la ne waaw waa ji mais il est fou il ne vit pas dans sa dans il ne vit pas dans son monde si non non nag moom yii waa waa gaa xanaa waa lu sunna wala yu mel gaa yooyu yée gaa yooyu ñoom gaa yooyu ñoom ñoom dañoo départ ñooñu nag man nag bu dee ñooñu lii yonent bi sallallahu alayhi lañ ne ñooñu ma yéem de xaw ma da ngeen ngeen leen di woowe xaw ma nu ngeen leen di woowe ñoo ñoo ñoo ñoo ma yépp waaw mooy buur yàlla day may ci mu mujjug jamono ñoo xam ne dina leen wan loo xam ne wanu ko woon ñu jiitu mais loolu manu la nekk ci yi nga xam ne manu la ñàkk ñu xam ko ci diine loolu manu la nekk. loolu moom manu nekk yi nga xam ne manu la ñàkk ñu xam ko ci diine nit manu la ñëw ne man indi naa fi xam-xam boo xam ne manu la ñàkk jullit ak jullit xam ko man léegi la ma ko yàlla jox ñi jiitu woon mayu leen ko loolu ku la ko wax demewut noonu waaw rubba muballighin aw amin sami amaana moo tax fële ci kitaabul ilmi dane asa asa voilà ci xadiisu Seydina Abu Bakra ba léegi fi imaamul Buxaari yi def baabu qawli nabii sallallahu alayhi wa sallam rubba muballighin aw aamin saami' mu ne foofu noonu lal la wax dane moom ah, fa inna eh, bi yonent bi alay saa saam pare dane lu yuballighi shaahidu bi muy pare na jottali ashaahidu ki nga xam ne moo dégg sama wax alxaa'iba ki nga xam ne ki teew na jottali ki nga xam ne moo absenté fa inna shaahida ndax kat ki teew maasaa amaana an yuballigha mu jottali man huwa awaa lahu min amaana mu jottali koo xam ne moo ko gën takk moo ko gën xam maanaaya nekk ci sama wax waaw moo tax loolu jombul loolu jombul moo tax di gis eh, nit nit da gis nit nga gis ay nit ñoo xam ne gaa leen di tagg di leen coow di leen wax lu ne yow nga xam koo xam ne yaa ngi dund ak moom bu yàlla taxee ngay wax kese xam nga ne kii nii mu mel ñañuy coow sax melul noonu waaw mais nag comme que nit ñi dañuy dañuy en dañuy mystifier lu le passé waaw moo tax réew moo dem boo leen laajee dañ naan démb non noo noo non maintenant le pays ça ne va plus waaye on vivait mieux avant qu'aujourd'hui loolu dafa nekk loo xam ne daanaka nit ñi noonu lañ mel tout le temps dañuy mystifier le passé waaw. non non xam nga moo tax boo demee ci wolof yi waaj laaj leen sénégalais yi dañ naan temps Senghor a dàqoon fuuf waaw temps Senghor moo dàqoon fuuf temps Abdou Diouf nga dem ñu ne la temps Abdou Diouf a dàqoon temps temps Wade fuuf non temps Abdou a neexoon bu ñu xamoon ñu ngi regretté waaw nga ñëw a gënoon temps Wade gënoon temps Sall ay way ñu ngi ñoo ñun kay xaw ma lan moo ñu dugal ñu ñu ñu votel ñu votel Sall mooy tout le temps loolu la tout le temps le passé dañuy mystifier le passé alors que en général sax mooy loolu ñuy wax demewut noonu waaw en général boo seetloo ba seet loolu ñuy wax demewul noonu de ci noonu nag ci lépp waaw noonu ci lépp waaw boo gisee ñu ne bon le baisse des niveaux même école yi ñuy jàngale loolu la dañ naan dañoo constater baisse des niveaux mais eh, keroog rek maa ngi dégg ci rajo bi benn waaye di ko wax ne <laughs> benn instituteur directeur d'école mu ne mais ñun gis nga discours bi man gis naa en cent mu joxe dat ay 70 xaw ma côté yooyu que ne les mêmes yi mots yi ñu doon wax nii léegi nii yi ñuy wax en 2019 naan baisse des niveaux même la prof yooyu école yi kii professeurs yi temps yooyu loolu lañ doon wax ne dañoo constater baisse des niveaux waaw mooy tout le temps da ngay gis. tendance boobu même bu dee ne yenn yi dëgg la yenn yi du ma ne yépp du dëgg mooy loolu objectif di nga xam ne yenn yi moom am na waaw loolu moom ku gis xam ne am na xam nga ne moos exemple euh, Sénégalu euh, Sénégal gii ñu yor ñun am na nag waxuma ci côté économique ak yooyu de ci côté ak ak ak ak ragal yàlla. ak yooyu xam nga ne nag wax dëgg yàlla am na yoo xam ne jamono yoo xam ne lañ doon gis ci sëriñ si gisatuñu ko léegi waaw lañ doon gis ci sëriñ si ak ñeme dëgg ak wax dëgg te yàlla kese tax nga xam ne rien que dañ koy dégg rek xam ne non kii moom sincèrement sa xol lay waxal mooy yow da lay tuuti sax ak noo man di compte même bu dee gëmooy sëriñ ak yooyu yow il suffit nga dégg ko mu wax dangay xam ne non kii moom kii moom waxam vraiment mooy da xam ne lii yàllaa tax quoi te amul benn protocole bu ci nekk amul ay ay kii kii de communication ay fii def nii ngir wax ji xaw jaar non li ñu gëm lañ lay wax mu jeex ñu wax ko nga gis niñ koy waxee nga xam ne vraiment kii moom lii muy wax ci xolam ragal yàllaa ko tax a wax loolu xam ne ni néew na léegi loolu moom c'est vrai c'est une waaw mais nag am na ñoo xam ne ñuy dund léegi ñoo xamante ni nii ñoo xam ne ñu ngi leen di tàggaka jayaka def lu ne ñooñu nga gis fi ñoo xam ne ñoo leen raw fuuf amaana ña leen di tagg sax leen raw waaw ña leen di tagg sax boo seetloo ca ñoom bari na ñoo xam ne ñoo raw waa ji ñu jàpp ne mooy seen référence rubba muballighin amaana koo xam ne dañ koy jottali sama wax awaa moo gën a xam maanaaya min saami'in ki ko dégg direct waaw loolu day am day am te tamit loolu tekkiwul la diw bon saxaaba yi dañu infaillible non waxuñu kenn infaillible xam nga gis waxoon nañ la keroog say gisoon nañ fi euh, naa Urwa ak Seydina Ikrima Ikrima la woon Ikrima Ikrima wala Mujaahid dama fàtte exactement ñu ne dañoo dugg ci jàkka ji euh, fekk sëy mooy jumaa yonent mi aleyhi salaatu salaam Mawlaana Ibnu mu ngi toog mu gis gaa yi julli gisoon nañ bi ñuy gis waxtu waxu julli tisbaar euh, ñu ne ko mais julli jii nag julli tis yor yor bii ñii di def mu ne bid'a lool bid'a la Euh, nee na ñu laaj ko yonent mi aleyhi salaatu salaam yoon la la umra ak yooyu ak ak umra mu wax am na ci benn riwaaye Seydina Urwa nee na bon xamoon nañ ne Mawlaana Ibn Umar dafa juum waaye bon bëgguñu ko woon contrarier ba Sayyidatu mu ne ba mu ne ah yow ni ngeen ñu dégg Sayyidatu Aisha di soccu ci néegam ñu laaj ko ne ko ah ba Seydina Urwa ne ko yaa ummata ne ko yaay suñu ndax ummul mu'minin te tamit tantaam direct dégg nga li li abu abdurrahman wax mu ne ko wax mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam de nee na nee na naa na eh, eh, dafa umra lu umra boo xam ne en dehors ci mu ne rahimallahu aba abdurrahman waaw yàlla na buur yàlla yërëm abu abdurrahman muy mawlaana ibn umar moomu toog seen wet mu ngi dégg moom it ne yonent bi alayhi salaatu salaam de masula umra lu dul mu ngi ànd ak moom waaye nag li mu ne yonent bi alayhi salaam daf ko umra ci mois boobu masu koo def te pourtant ñoom Seydina Urwa xamoon nañ ko rubba muballighin te moom dañ ko koo jox tey moom déggul waxu yonent bi alayhi salaatu salaam mooy mbiru yonent bi alayhi salaatu salaam jëfam dañ koo nettali ki nga xam ne moo doon dund ak yonent bi alayhi salaatu salaam di Mawlaana Umar juum ci loolu day am day am loolu moo tax ñëw teg mbir mi mu nekk dog mu nga naan bon affaire yi daal masala yi tëj na masalatul ittihaad yi tëj na loolu amul waaw loolu amul de mooy yow kënee bon mbir mi masala yi tëj na kenn toxal rek moo fi marché nekk loolu demewul noonu bu amee ñoo xam ne buur yàlla may na leen xam-xam ba mayoon ña am darajatul ijtihaad ñooñu dañuy def loolu yow leer na la leer na la yow instant bii xam nga am na masala yenn masala yoo xam ne de toute façon amul fen amul woon avant waaw dooma don d'organe yow yaa gina tay ne loolu doo dem ci ci naan xaaral ma xooli xalil rahmatullah alayhi en tant que maliki la wala ma dem ci mu mudawwana xool don d'organe ana naka lañ koy résoudre masala boobu waaw bari na masala yoo xam ne buur sax nga naan xaaral ma seeti buur sax bourse buur bourse man sawaay gis nga Shafi'i laa xaaral ma dem xool al imaam ar-Rafi'i wax ñoo ñoom imaam an-Nawawi ma ne naa dem bind aywa buur sax yaa gina tay ne buur sax doo ko trouver mooy yu bees yooyu yow léegi est dañu naan bon affaire bi amul ijtihaad déedéet léegi kon yooyu daal bon duñ ci wax kon xamuñ li ci lislaam wax déedéet déedéet loolu la mooy loolu mooy la nga ñëw naan noo man affaire trading xaw ma ko moo trading ngay seet déedéet mooy ne loolu day am ba léegi waaw waaw te am na ñuy mujjee ñëw ñoo xam ne buur yàlla jox na leen xam-xam boo xam ne nëbb na ko lu ëpp ci ñu jiitu woon waaw ci même domaine bi sax ci même domaine bi ci même domaine bi nga gis ñoo xam ne bi ñu ñëwee yàggu ñu mujj ah génn ci loo xam ne ñu jiitoon defuñu ko ndax buur yàlla zalika fadlullahi yutihi man yasha zaalika lii boo gisee mooy fadlullahi ngëneelu yàlla la yutiihi moo koy jox man yashaa'u ku ko soob ku ko soob la koy jox buur yàlla mooy li yonent yonent mu wax ko nii rubba waaw nit mën naa ñëw mokkalub xadiis hein mokkalub xadiis ñëw wax la ne ah yonent nga ñëw soxla xadiis benn mbir mu ne la ah man de am naa ci xadiis nga ne ah mu wax la càllale bu wér ne la lii de imaamul Buxaari moo ko solo lii moom xam na ko mais ñu ngi nii ci benn devant benn problématique mënu koo résoudre ah moom xamul lay def yow a bi tey bi xam ci ne ah, kon xadiis bi lii ak lii ak lii lay wax gaa kon baax na dañ ne dem suñu affaire